yaa rasulalahi sallallahu alayhi wa sallam axbirnii bicamali yudxiluni aljannata faqaala nabi faqaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam tacbudu allaha wala tushriku bihi shay'an wa tuqiimu alsalata wa tuuti alzakata wa tasilu arrahim muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu ci tool bi ci garab gi ñu nekk di garab numéro ñeent fukk muy numéro di wax ci baaxe jëme ci say waajur say ñaari waajur ak jokk mbokk ci suñu jotaay bi ñu génn na gisoon nañ xadis numéro trois cent ñetti téeméer ak fanweer mu nekkoon xadis saydina abu abdillah amr ibn aas ibn wa'il as-sahmi radiyallahu anhu mu ne woon dégg naa yonent bi alayhi salatu wassalam jihaaran ghayra sirrin yaqul inna ala abi fulanin laysu bi awliya'i banim jeex tey ñu war a gis xadis numéro trois cent trente et un ñetti téeméer ak fanweer ak benn mu ne waan abi ayyub xadis bii muy indi mu ngi ko jële ci sayyidina abu ayyub sahaaba boo xam ne dàkkantala moo doon Abu Ayyub nan la tuddoon mooy Xaalid ibn Zayd mu ngi tuddoon Xaalid di doomi Zayd al ansaar yi ko joowoon ci waa lansaar radiyallahu anhum wa ardaahum anna rajulan kene benn góor di da qaala ne ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirni xabaare alhamdulillah bi amalin ci jëf joo xam ne yudxilunil janna waaw man nga ne yudxilunil janna wala yudxilnil janna mooy jëf joo xamante ne nii damay dugal ajjana mooy bu ma ko jëfee ah, mu dugal ma ajjana mooy borom bi mooy dugale ajjana waaye jaare ko ca jëf joo jële ndax gërëm gu mu koy gërëm ci man mu ne ko qaala yonent bi alayhi salaam ne ko nekk fa qaala annabi mu ne ki ñu soloo di bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ta'budillah ta'budullah da ngay jaamu yàlla di wéetal yàlla moom dong wala tushriku bihi shay'an te bu ko bokkaaleeg lenn bu ko bokkaaleeg lenn bu ko ngistaleeg lenn waaw jaamu bi nga koy boole bu ko bu mi ngi koy jaam bu ko booleeg dara benn ngoog wa tuqimu salaa ñaar mooy nga taxawal julli taxawal julli na tekkiwul damay julli julli tisbaar ne aywa taxawal naa déedéet taxawal mooy ak sabaatu da ciy sax ba pare te du benn julli voilà moo juróomi julli yi ñaara ngo watuuti zakat ñetteel ngay joxe zakat bu dee ne sa zak sa alal euh, la ci borom bi war war loo waral ci zakat daal dinay remplir ñeenteel watasilu rahim te ngay jokk sa mbokk waaw sa mbokk yi dee leen jokk mu ne muttafaqun alayhi imaam hadis eh, bii de al imaam al Buxaari Muslim solo bokk nañ ko solo hadis bi war na ñëwaat hadis mille deux cent onze <laughs> tay bu ñu àggee foofu moom nga commencé feetu <laughs> mille deux cent onze <laughs> masha Allah mais ah, ma huwa atin at lépp luy ñëw rek luy jege la insha allah taala neem soob na sunu borom kon nag hadis baagoog la léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen solo na ko na ko noon al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahimahullahu taala wa rahmatullah ala al-jamii' kon al imaamu al-Buxaari rahimahullah ñoom indi na ko ci ñaari bërëb al imaamu al-Buxaari ci kitaabu zakaat nag moom la ñuy ah. waaye bi mu gën a nirool sax mais presque benn la mooy ci kitaabul adab baabu fadl silati rahim waaw kon ñu jël boobu comme ko boof la waxe noonu ah voilà <laughs> mu ne haddathana abul walid wala nañ jël bale parce que bii dafa indi dem ba ci war euh, mu waxaat beneen càllale nañ jël bee waaw <laughs> waaw kitaab mooy kitaabu zakat baabu wujubu zakat ci première kitaabu zakat ci buntu woowu ba buntu waru zakatu foofu la indi mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne ki ñu nettali mooy Hafs ibn Umar Hafs ibn Umar ibn al-Harith Abu Amr eh, al-Adawi mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Shu'batu mu ne ki leen nettali ki leen nettali mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri eh, amirul mu'minin moo doon wax ne man <laughs> masuma bind lu ñuul ci kaw lu weex te kenn masula wax manaan la rafeteel <laughs> waaw moom euh, sonba nee na kenn masula <laughs> moom bopp bi boppam bi moo doon moo doon ordinateur moo doon lépp moo doon kayam moo doon bindukaayam waaw moom booy wax muy capter nga wax <laughs> waaw walla mu ne masuma jël lu ñuul di ko bind ci lu weex moo jëlu këyit teg sama sëriñ yi di jàngale xadiis may bind mukk ko lool ma solo te kenn ci ñoom ma solo wax ma ko répéter li nga wax ngir jàppaat ko déedéet ba nga waxee noonu laa koy yi jàpp ko ci sama xel mi allah ñooñ ñooñ seen xel yi sell seen xol yi sell borom bi yombal leen xam-xam ah, hmm? ah, walla wa laqad yassarna al-qur'ana lil-dhikr fa hal min muddakir la borom bi wax waaw ku pare rek borom bi moom yombal na kon kooku mooy Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minin mu ne an ibn Uthman ibn Abdillah ibn Mawhab mu jële ci doomi Uthman ibn Abdillah ibn Mahwu Mawhab imam Shu'ba nag fii da ci doon jiw da doon wax ne Muhammad moom Muhammad la ko doon woowe Muhammad ibn Uthman alors que waa ji Amr ibn Uthman la tudd voilà moo tax al imaamul Bukhari bi ëndee xadiis bi ba ci suuf mu ne qaala abu abdillah abu abdillah mooy boppam al-Bukhari axsha an yakuna muhammadun ghayra mahfuz innama huwa amr kene imam Shu'ba de waa ji mo amr la ko muhammad la ko doon wooyo mais waa ji amr la tuddule moo tax mu ne ragal naa ne gis nga waxu boroom xam-xam <laughs> gis nga waxu ñu lislaam yar waxu al-jahabiza min al-ulama neewul waay Shu'ba lu tax muy woote kii kii waay du lii waay ah <laughs> mu ngi mel ni man ma ma xam benn waay boo xam ne moom de <laughs> moor la tudd moom moor la mais man ma ko moor ko ma ko euh, njàmme waaw moom moor la man ma ko njàmme <laughs> léegi gars yëpp man nag saa bu ma koy kii man njàmme laa wax quoi <laughs> voilà loolu c'est pas trop grave ba ñëpp ne yow ki ngay woowe nii de toute façon nii la tudd <laughs> voilà neewul nag ko soo wax bi dara dane non akhsha man de Abu Abdillah al-Bukhari ragal naa ne an yakuna Muhammadun ghayra mahfuz kene Muhammad bi mu koy bi bi Shu'ba di ko woowe du loolu lañ jàpp moom innama huwa Amr waa ji Amr la tudd de Amr ibn Uthman <laughs> wara ne Amr ibn Uthman jële ci doomi Usmaan ibn Abdillah ibn Mawhab gi euh, mooy Amr ibn Usmaan la ibn Abdillah ibn Mawhab al-Qurashi at-Tamimi an affaire bi loolu la léegi nag mu ne an Muusaa ibn Talha moo ko jële ci Muusaa ibn Talha gis nañ ko ci jotaay ba la ñu génn dañ naan doomu Seydina Talha ibn Ubaydillah yi moo ci gën Muusaa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr al-Taymi al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa radiya an abihi an abi ayub doomu saydna talha ibn ubaydillah moo ko jële ci saydna abu ayub bi xaalid ibn zayd ah, al ansari abu ayub ah mi nga xam ne moom bi yonente bi alayhi salaatu salaam gàddaaye Medina këram la nit ka dal voilà moom këram la daloon saydna abu ayub al ansari radiyallahu anhu anna rajulan kene daa am benn waay ci waa bani najjaar la bokkoon an najjaar yi qaala linnabii sallallahu alayhi wa sallam axbirnii bi amalin yudxilunii al-janna qaala maa lahu maa lahu <laughs> wa qaala an-nabii sallallahu alayhi wa sallam arabun maa ta'ab waaw <laughs> ah, wax li fii en xam nga lii ñëwul ci riwaay <laughs> Imaam An-Nawawi indi waaye ji en fait daa fekk Yonent bi alayhi salaam nekk ci tukki comme ni nga xam ne noonu la ko riwaay Imaam Muslim bi ñu gis léegi di leerale léegi nañ ñëw ci waajooju inshaa Allah dañuy yox ni après kooku kat la waa jii muy wax anna rajulan benn waay ah, insha allah léegi moom dafa jóge ne waaw <laughs> benn waay bokk ci waa banul muntafiq am nañu ne moom la waaw parce que am nañu ne Seydina Abu Ayyub nii la al ansari waaw loolu euh, bon sauf que euh, ñenn ñi dañ ne non non non non <laughs> waaw euh, Ibn Qutayba moo ko wax ne ci gharibul hadith ne kii nii Seydina Abu Ayyub ci boppam la xam nga loolu day am léeg-léeg nga gis xadiis yoo xam ne aji laaj ji kiy nettali xadiis bi mooy day day conjugué boppam au trois à ne am na benn waaye bu laaj yonent bi saa saa mu wax ndeke moom boppam lay wax. fii nag imaam Ibn Qutayba mu ne kii Seydina alhamdulilah Abu Ayyub moom la am na ñu ne non non non ñoo xam ne non non non imaam Ibn Qutayba li mu wax du loolu daa juum parce que. hadis bi Seydina Abu Hurayra soloo na ba pare ne waa ji arabi la ab kaw-kaw la te seen eh, eh, Seydina Abu kii Abu Ayyub du kaw-kaw voilà <laughs> du kaw-kaw <laughs> ba pare eh, après loolu moo tax <laughs> ah, mu am ñeneen ñu ne non xam nga kii kan la kii nii benn waay la bu bokk ci waa Banul Muntaf Muntafiq benn waay la boo xam ne ci ñoom la bokkoon. parce que moom nee na man euh, damaa ñëw te lool al imaam at-Tabarani moo ko soloo ci al-Kabir mu jaar ci euh, al imaam Abu Musa ah ci as-Sunan Abu Muslim maanaam Abu Musa ci yoonu Muhammad ibn al-Jahada ah mu jële ko ci al-Mughira ibn Abdillah al-Yashkuri mu ne sama baay haddathahu moom mu ne intalaqtu ila al-Kufa damaa dem Kufa fa daxaltu al-masjida ma dugg ci jàkka ji. fa ida rajulun min qays yaqulu lahu ibn al muntafiq na fekk fa benn waay boo xam ne ci waa qays lañ bokk waa qays tribu bu mag boobu ci arab yi bu ñuy wax doomu al muntafiq wa huwa yaqulu mu naan moom mu nga maa nga fekk muy nettali lii naan wusifa li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa talabtuhu fa laqituhu bi arafatin fa zahamtu alayhi fa qiila li ilayka an fa qaala da'u rajula arabun ma lahu <laughs> waaw <laughs> mu ne dañ maa dañ maa dama mu ne moom ibnul muntafiq mu ne dañ ma décrire melal ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndawal yàlla li na nag ma sàkk ko di ko pour trouver ko foofu voilà fekk Arafat lañ ne woon waaw ci aj gi foofu nee na fa laqituhu ma booy yow lu ne def naa ko ngir gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ma nee moo mel nii moo kii wa kii ma ne baax na jël sama kii daal sa aj di ko topp di xool ana fan la nekk nee ba ma dajeeg moom Arafat fa zaaxamtu alay ba ma séenee gis ne kële la way ma puusante nit ñi ngir ñëw ci moom fa qiila lii ilay gaa yi naan ma saaba bi naan ma mais ilay ka an naan mais soril mooy soril looy looy puus nii di ñëw ci yonent bi saa saam di puusal puusal puusal puusal fa qaala yonent bi saa saam gis leen biñ naan ko ilay ka an nii puusal yonent bi saa saam ne da'u rajul bàyyi leen ko mu ñëw voilà moom kenn doonul woon puus nit ñi ci kanam ku ko defoon bu bàyyi leen leen ñu ñëw <laughs> mu ne ñu ne ne ne leen leen ko bàyyi leen ko mu ñëw arabun maalahu moom daa am yitte arabun mooy ak yitte <laughs> la am aajo la am maalahu lan moo ko dal <laughs> fekk qaala nee na nag mu ne fa zaaxamtu alayhi waaw léegi arabun maalahu euh, dinañ ñëw ci beneen riwaay bi waaw yeneen tubaab yi saa saa moo ne arabun maalahu waaw moom dafa am ab ab ab ab ab ab kii ab aajo maalahu arab goog mooy lan ana lan moo ko la qaala fa zaaxamtu nee na man ibnul muntafiq ma waay ma continuer comme que leen saa saa nee na leen balenti ngeen di wax puus le nee na ma continuer di puus nit ñi hatta xallastu ilay ba ni may accès ci moom fa axadtu bi xitaami rahilatihi <laughs> ma jël gis nga kii bi mooy waruwaay yi mu yoroon gëléem gi euh, laxaab gi mooy euh, bu dee ci fas moom lañ naan laxaab moom laa téye ci gëléem gi waaw <laughs> waaw xaala <laughs> ah, nee bi ma agsee nag yonent saa salaam nee ma kon lan nga soxla nee na ma ne ko shay'ayni as'aluka anhuma ma ne ko ñaari mbir yu ma la bëgg a laaj moo tax nga gis ma may dang dangi nii ci boobu ba léegi waaw yonent saa salaam di ko déglu mu ne maa yunjiinii minan naar wa maa yudxilunii janna lu may muccal musal ma sawara te dugal ma ajjana loolu mooy sabab laaj moo tax ma tënk ak yonent saa salaam dër ah ah def lu ne ngir agsi ci yow loolu daal mooy sama blaaj nee na yoneen saa salam xool yëkkati bëli ci asamaan si <laughs> après mu daal di may xool summa aqbala alayya bi wajhihi al-karim mu jublu ci man ci xar kanamam gu tedd gi fa qaala mu ne ma ah la in kunta awjazta al-mas'alata laqad a'zamta wa tawwalta <laughs> waaw <laughs> fanqil lii fanqil alayya ubudillah la tushriku bihi shay'a wala u'budillah la tushrik bihi shay'a wa aqimi salata al-maktuba wa ati zakata al-mafruda wa sum ramadan waaw mu ne ko bu dee ne de e, tënk nga laaj bi mooy sa laaj bi màggal nga ko màgg na waaw mooy laaj bi gàtt na màgg na waaye nag lu gudd la laaj waaye jàppal ma dinaa la wax lu gàtt loo xamante ne nii moom laa lay wax nga téeku fankal an yi takkal ma lii ma lay wax ci ma lay wax ubudullaha jaamul yàlla wéetalal yàlla laa tushrik bihi shay'an te bu ko bokkaaleeg dara waqimis salaa te leen taxawal julli al maktuba yi borom bi farataal juróomi julli wa addi zakaa al mafruuda da ngay joxe zakat bi nga xam ne moom la sa borom farat farataal wa sum ramadan te na nga woor weeru koor <laughs> waaw waaw <laughs> imaamul Buxaari it ko eh, ci at taarix comme ni ko al imaam al-Hasan Hajar daal di tuddee lii lépp ci al-Fath bi muy sharh hadis bi nii rahmatullahi alayhi waaw <laughs> waaw kon am nañu ne am na ñaari wax Ibnul Muntafiq mii am ñu ne am na nag ñu ne ibnul muntafiq bi mooy laqit laqit ibnu sabra nekkoon euh, du banil munta muntafiq moom moo ne woon seen délégué bi nga xam ne ñi doon ñëw ci yonent bi alayhi salaam euh, délégation yi moom nii moo ñëwoon euh, boroom al al al al laqit ibnu sabra moom siiw na moom mii moo ñëwoon hadisam bu siiw boobu ne eh, dama yonent bi alayhi salaam moom la doon wax ne asbirul wudu voilà jottaleel sa njàpp gi de wa xallil bayna al asaabi'i wa baalig fi al istinshaaqi illa an takuna saa'ima am ci beneen riwaaya idaa tawadda'ta fa madmid voilà moom la woon moom mooy laqit boobu am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne ibnul muntafid boobu ñuy wax moom la moom bii la woon voilà kon te loolu moom al imaam as-sayrafiyu rahimahullahu ta'ala moom moo dogu ne moom la. ibnul muntafiq hada laqitu ibn sabira waafidu banil muntafiq waaye allahu a'lam léegi kon ñaara ngoo am beneen wax boo xam ne dañ ne ñaar ñii ñëpp xam nga kii kan la Saxr ibn <laughs> <laughs> al waaw waaw al-Imam at yi dafa solo ci yoonu Qaza'a ibn Suwayd moom mu ne sama baay moo ma nettali mu ne ki ko nettali mooy sama sama xaali sama sama sama sama sama najaay te kooku sama najaay boobu turam mooy Saxr ibn al-Qa'qa' nee na man damaa dajee yonent bi alayhi salaam ah Arafa diggante bayna Arafa wa Muzdalifa diggante Arafa ak Muzdalifa laa dajeek moom loolu mooy lan <laughs> yow est-ce miin nga aj <laughs> Eh, am ne fii mu ne moom da ngaa bëgg ci andi ay problème dong nag ah <laughs> non mbir nga ak loolu ban problème a ci ne <laughs> boo la ne damaa dajeeg moom diggante Arafat ak Muzdalifa <laughs> fan fan la wala ojaaj yi di di jóge di di nekk diggante Arafat dem Muzdalifa loolu kañ lay xew mais jour Arafat boo jógee Arafat. di dem war a fanaani Muzdalifa foofu loolu la voilà say fay yaa di jambaara <laughs> nee na diggante Arafat ak Muzdalifa laa dajee yonent bi sallallahu maw mi tam mu def li kee def nee na ma jàpp ci liñ naan laxaabu ah bu doon ci fas gëléem gi ma téye ci ma ne ko ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam maa yaqrubuni min al janna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yàlla li ana moo may jegeel ajjana te soreel ma sawara voilà <laughs> waaw kon gis nga yii yëpp ay wax la ne ñii la mooy amaana nag mu nekk xew-xew yu bari yu wute waaw te lii wane lii tax ngeen ñenn ñu ne eh, sax Ibnul Muntafiq ma la parce que imaam Abu Ayyub bi comme niñ koy gisee eh, bu Seyna imaam Muslim bi ñëwaguñ ci foofu noonu eh, day wax ne ci safar ci ci tukki la ne woon yonent bi alayhi salaam kon nag. Eh, kon mu ngi noonu ñun eh, xam nga waxaguñu woon sax yi ba pare dooru dugg ci yi mooy dañ doon wax waaye ba pare nit ñëwee ñu dooru dugg ci yi <laughs> waaye nañ def kon nag mu ne <laughs> waaw arabun kon dane luñ eh, jëlaatee sëy naa ci riwaaya imam abu al-Bukhari ki rahimahullah kitaabu zaka baabu wujubi zaka kon sëy naa abu ayub mu ne anna rajulan qala linnabi sallallahu alayhi wa sallam akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna qaala maa lahu maa lahu wa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arabun maa lahu ta'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu ar-rahim imam al-Bukhari teg ci wa qaala Bahz mu ne Bahz nee na muy Bahz ibn al-Asad al-Ammi al-Basri rahimahullah qaala haddathana Shu'ba mu ne Shu'ba de moo ñu nettali ibn al-Hajjaj mi ñu gis sànq Abu Bistam amirul mu'minin mu ne haddathana Muhammad ibn Usman affaire baa ngi xam nga bële na ah, ko li Imam Bukhari an ibn Usman <laughs> on daal soo moo koy woowe Muhammad ibn Usman alors que du Muhammad Amr wa abuhu Usman ibn Abdillah annahuma sami'a ñoom ñaar ñépp dégg nañ de hmm? moo baayam Muusaa ibn Talha di Muusaa ibn Talha ibn Ubaydillah an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi haaza qaala Abu Abdillah ci la Imaam Buxaari teg li ñu waxoon sànq ne ah baay Abdallah muy boppam looloo doon dàkkantal Imaam Buxaari nee naa sha'ni yakuna Muhammadun ghayra mab'uuth ah jàpp naa ne hadis bii du Muhammad de <laughs> loolu du nekkul lu ñu jàpp de innamaa huwa Amr Amr léegi xoolal Imaamu Muslim moom ni mu ko ëndee. ci kitaabul imaan lu ko ndi baabu bayaanil imaan alladhi yudxilu bihil janna mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne mu ngi koy jëlee ci Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani al-Khaarifi al-Haafiz al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana nettali nañu abi di Abdillah ibn Numayr ibn Abdillah ah, alhamadani moom it alkuufi abu Hishaam qaala haddathana Amr ibn Usmaan gis nga Amr ibn Usmaan la mu ngi nii qaala haddasanaa Muusaa ibnu Talha qaala haddasanii Abuu Ayyuub radiyallaahu anhu anna a'raabiyyan arada li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa huwa fii safar mu ngi nii mu ne daa am benn kaw kaw bu gaaral yonent bi alayhi salaam fekk ci tukki la yonent bi alayhi salaam ne woon fa axada bi xitaami naaqatihi mu jàpp ci eh, eh, place bu bu gëléem nag dama xamul ndax dañ naan laxaab wala moo tax ma naan bu dee ci fas laxaab la ñuy wax. mooy moor en français li ñuy dugal ci gémmiñu fas bi ngir di ko mën a conduire di ko xëcc muy dem gauche ak wala di ko teg ci yoon bi di ko jubal mu ne aw bi zimamiha même chose la loolu lay teg mu ne qumma qaala ya rasulullah aw ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaw kaw bi bi mu jàppee ci kii bi ne ko ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aw wala wala boog date ya muhammad yow saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow kaw kaw yi ñoom ñoo ñoo doon jóge ne di ñëw ànd yow muhammad <laughs> waaw mu ne axbirni ah, sallallahu alayhi wa sallam xabaare ma bima yuqarribuni min aljannati wa yuba'iduni min an-nar xabaare ma loo xam ne damay eh, damay jegeel ajjana daal di may soreel li nga xam ne mooy safara qaala fa kaffa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di koy fekk taxaw summa nadara fi ashaabihi mooy mu taxaw waaye lépp xool ci saxaabaam yi summa qaala laqad wuffiqa aw laqad hudi mu xool saxaabaam yi ne kii de borom laaj bii de ah <laughs> dëppaale nañ ko borom bi may na ko dëppaale. aw wala boog mu ne laqad hudi kii de kii de gindi nañ ko qaala kayfa qult yeneen saa salaam laajaat ko lan nga wax qaala mu ne fa aada waa ji baamuwaat kaw kaw bi laaj fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'budu allaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu ar-rahim naaqa yeneen saa saa ne ko loo wax waa ji répété waat mu ne ko aywa kon nag jàppal ta'budullah ta'budullah da ngay jaamu yàlla te bu ko bokkaale dara la tushriku bihi shay'a bu ko bokkaaleeg dara xërëm yi ngay yi nga doon dégg fii yëpp ci arab yi bu ko bokkaaleeg dara waaw wa tuqimu sala li nga xam ne mooy julli. dee ko taxawal ta farata la watuuti zaka sa alal bu dee ne sa li la yàlla may zakat war na ci nga joxe ko watasilu rahim ngay jox ko sa mbokk yow dain naaqa léegi nag pa mu ne ko léegi nag man ngaa bàyyi sama gëléem gi <laughs> bàyyi gëléem gi léegi mooy man ngaa bàyyi sama gëléem gi léegi comme que téewoon nga ma <laughs> ngir sa laaj sa tontongo <laughs> voilà kon hadis baa ngi noonu léegi eh, laaj bi beneen laaj tamit am na fii mooy mais arabun maa lahu kan moo lool loolu euh, euh, euh, saxaaba yi ñoo laaj waaw saxaaba yi moroon laaj ñoo doon laaj ne waa waa ji moo na ci riwaay boo xamante ni ci kitaabul adab hadis bi dane qaala al qawmu nit ñi dañu ne maa lahu maa lahu mooy kaw kaw bi muy puus nit ñi di puus nit ñi di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi naan eh, mais kii lu ko dal lii lan la kii lan la kii lu muy def nii <laughs> <laughs> <laughs> ne leen arabun waaw non arabun arabun arabun moom dafa am dafa am dafa am dafa am benn aajo aajo ko tax moo tax muy def li waaw moom dafa am li nga xamante ne nii mooy ab aajo kon ayoon ak waaw bara na ko maaluhu waaw ban aajola la <laughs> mu ngi noonu le léegi nag waa ji ñëw wax waaw ne man lii la booy dañ ciy gis léegi kon euh, affaire baa boog léegi nag ñu ñëw ci euh, njàngale tuuti insha taala mooy dañu ciy gis ci xadiis bi xëruk saxaaba yi radiyallahu ci xam li jara xam quoi parce que fii fi mën a xam ci kaw suuf te du xam-xam boo xamante nii mooy tax ëllëg nga mucc ci sawara te dugg àjjana tey nga dee mooy amul bala nga xam ne amul njariñ ngay waaja diyee waaw mu ñëw naan rabbirji'un ay wooy borom bi yàlla nag ma dellu la'alli a'malu salihan fi ma tarak bu ko defee ma saraxe def lu baax ca alal ja bàyyee la ma yor ma ma def ci ngir yàlla <laughs> kan suñu borom ne mukk mooy ñoom moo tax Seyna Anas radiyallahu anhu am nga nent way sa sa da tere saxaaba yi ay laaj yu bari yoo xam ne amul njëriñ waaw moo Seyna Anas ne moo tax waxu bu leen laaj mais yenn laaj yi nga xamante ne comme la saxaaba ma wa yonent sa sa doon wax laaj leen ma mu naan man ab yi am na solo ci moom mais du lu gën am solo parce que gars yi dañ ko naafiq yi dañ ko doon tuumaal waaw ci wàllu askanam quoi waaw léegi nag moom mu laaj loolu ngir yonent bi saa saam bu nee ko diw mooy sa baay ah bu ko defee mu leer ci ñëpp ndax ndax naafiq yi mën nañoo polluer sax xelu ñi nga xam ne dañoo baaxoon waaye suuf ko loolu nekkul taxul woon yonent saa salaam di wax façon laaj yu mel noonu waaw ak li alquran ne yaa ayyuhal na amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum waaw yéen ñi yàlla bu leen fi nekk di bari ay laaj di laaj ay mbir yoo xamante ne nii bañ leen ko leeralee. ah du du du leen neex mu gaañ leen wala yu mel noonu ah léegi moo taxoon mu ne woon yeneen saa salaam daaw nii waaw maa taraktukum bàyyi leen maag li ma leen bàyyi waaw li alakoon ñi nga xam ne ñoo leen jiitoon mooy seen bari laaj ak bari wuute guñ doon wuuteeg seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax lañ doon laaj yépp ak yooyu yépp buñ leen masoon tontu doonuñ ko woon tënku voilà di wuuteeg seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon ak noonu. Euh, tey bokk na yi nga xamante ne bëggoon kasratu su'al mooy bari ay laaj laaj laaj laaj xam nga yeneen saa salaam lool mooy daa am façon laaj yu mu bëgguloon sinon gis nañ fi ñaata yoon lañ fi gis dañ koy laaj di ko laaj gisoo na ma sonn keroog nee na dama koy laaj. Euh, muy muy wax di wax mu naan bu ma ko bu ma sàkku woon mu dollil ma de di doon doon na ma dollil ayul a'mali ahabbu ila Allah ban jëf mu koy wax bu mu ko wax mu wax ah. as-salaatu julli ci wax ko ba birrul waalidayni di dem di dem jihaadu après jihaad fi mu nekk bu ma ko wax bu ma continuer day continuer te amul benn xadis boo xam ne yeneen saa salaam saaba laaj yu mel mu leen doy na xam nga du yooyu lay wax waaw. moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu en tout cas mu ne ñun dañ doon bëgg lool benn kaw kaw bu muus daal di jóge fële bu am xel jóge fële ñëw ci yeneen tubaab yi saa salaam laaj ko ay laaj fekk ñun ñuy dégg waaw. kii nag ci ñooñu la bokk mu ñëwee mu laaj li nga xamante ne jar na jógee buur ba Dakar ngir xam ko waaw wallahi waaw ndax loolu moo lay jariñ ëllëg waaw te bu bo te fi nga koy xamee mooy bés ma ngay diyee te ngay xamee ndekete yoo li ma doon sonn lu du doon yàlla yépp tout furaax da xaw ma lan <laughs> waaw affaire yi daal furaas daal daal xaw ma lan ngeen koy waxeti seetal leen ma baat boobu waaw dara la dootul jariñati waaw ngay rëcc bu keroogee kaw kaw bi nag daa ñëw laaj li ab ëpp solo mooy yonent alayhi salaam man de sama laaj lii la ana ban jëf mooy bi nga xamante ne moo may dugal àjjana waaw ci riwaay imaam muslim bi damaa bëgg nga xabaare ma loo xam ne moo may jegeel àjjana soril ma sawara waaw moo tax it beneen kaw kaw ba eh, foog naa waxoon nañ ko fi ba yonent ba yonent ba alayhi salaam moo ko wax euh, <laughs> ne ko yow boo jullee <laughs> ba pare looy ñaan <laughs> loolu dañ ciy gis ne loolu du du du du du euh, sëriñ bi di ko laaj de tout ak fumiste waaw ngir jàngale la te taalibi war na xam ne bu ko sëriñ bi laajee lool c'est pour jàngal ko wala xool bu dee li muy wax am na erreur wala gis na lu gën loolu mu daal di koy digal loolee bu dee nag lu baax la mu daal di ko ci gën a feddali dëppoon ak sunna gaw gaw bi ne ko man de yoneen saa salaam maa man moom de toute façon laa ut ki nu dan dana dan danata ka wa dan danata mu am de toute façon yoneen saa salaam man man sa munum munumee yi ngay munum munumee ak mu am <laughs> gis naa leen bu ñu jullee ba pare ngeen toog ngeen am lu ngeen di munum munumee mooy munum munumee <laughs> mooy <laughs> am wax ci suuf lu suuf comme <laughs> boo jullee par rek boo kiiwee di toog desay alkaar doo daan ko noonu noonu wala <laughs> mu ne ko man <laughs> man nag loolu ma gis yaat moo am ngeen koy def man ibnu jalal man manuma yooyu ah mu ne ko waa looy ñaar rek mu ne ko man leen na la bu ma jullee ba pare samay ñaan lenn la di ñaan yàlla mu mu mu jegeel ma àjjana yóbbu ma àjjana tosoreel ma sawara yeneen saa ne ko mais baynahuma lu dan dit <laughs> ne ko nag gis nga bala <laughs> ci kenn nag gis nga man ak Muaz nag alayhi salaatu wassalaam man ak Muaz mi ngay wax munum munum yi gis ngay def ci diggante yi nga wax mooy diggante yërmande <laughs> yërmande yàlla daw jëm ci yërmande yàlla ah te ngir mu musal ñu ci te mu musal ñu ci am sànjam yërmande yàlla mooy la moo moom la moom la àjjana di symboliser Euh, saxatum euh, laahi muy sànjum yàlla moom la safara bi euh, di <laughs> symboliser mooy ñun ci ngërëmu yàlla lu ñu jëmee ci ngërëmu yàlla foofu la ñu nekk ci loolu loolu la ñuy munum munumee ngir borom ngir di gën a jege yàlla ngir am ajjana mais du am ajjana ci ajjana mais mooy la nga xam ne moo symboliser ngërëmu yàlla <laughs> ñun ci loolu rek ak daw lépp loo xam ne day indi sànjum yàlla neexul yàlla waaw kon nag mu ngi <laughs> mooy kaw kaw dañu am dañu dañu muus moo tax moo tax wa nifaqan al imam Abu Hayyan wax dëgg waaw al andalusi keneen bu bu ñu wax loolu ku nekk di xool ñu dëkk wala Kajoor wala euh, Kusaanaara ah non non non <laughs> non <laughs> regardez gis nga képp koo xam walaw baata fii qasri al-malik huwa al-kawkabu al-azim <laughs> mooy kawkaw bi gën a bu màgg bi <laughs> waaw <laughs> même dee palais de Rome xaw ma Théodore Léopold nga yeewoo xamoo sa diine ñu ne yaay président dëkk réew te xamoo sa diine yaay le plus grand kawkaw des sénégalais waaw bu dee alma di dëkk xamoo sa diine tu es un hoho tu es un diine loolu la de. waaw ah kaw kaw yii moo mooy dimaam tamit dimaam ibn Sa'laba ah waaw ba mu jógee fële ca waa Hawaazin ñëw ci yeneen tubaab yi saa saam laaj ay laajam banu Sa'd waafidu bani Sa'd nekkoon seenu délégué moom it noonu la woon laaj yu ama am solo la laaj dem moo gis ne kaw kaw yi mel noon dafa bari comme kii moo tax yeneen tubaab yi saam bi mu ko waxee mu ne ah laqad wuffiqa aw laqad huri xool saxaabaa yi leen kii de moom kaw kaw bii de laqad wufiqa waaw loolu it dañ ciy gis ne tagg nit ci kanamam du tout le temps lu ñu xaraamal lu ñu tere bu dee de xam nga ne kii nii du ko lor waaw parce que façon tagg la. imaginez yeneen saa ci mbooloo yëpp mu ne kii de daal dinañ koy euh, dëppaaleel aw laqad huri yindi nañu ko loolu lu ko gën a rëcc tagg sa way te pourtant wax na ko. waaw <laughs> moo tax ci ay kaal ay kaal li muy tere naan ko ngay tagg noonu nit noonu <laughs> ci kanama loolu ay kaala waaw sinon bu dee na xam nga ne am nul fitnati moom ak ña koy dégg waaw boobu moom mën nga koo wax comme ñu mel nii seede ci moom seede bu baax waaw boo xam ne doo sellal kenn nag ca yàlla waaye li nga xam ngay seede waaw te yonent bi saa alayhi wasallam ku mu ne laqad wuffiqa wa hudi wallahi laqad wuffiqa wa hudi waaw sa kaw kaw laa ñeenaa ko radiyallahu anhu wa ardaa léegi mu daal di laaj ay laajam yeneen saa salaam ne ko loo wax imaam muslim kayfa qult loo wax kon mooy premièrement kon gis nga kaw kaw yi beneen luñ ciy jànge mooy sa diine dalaa war a ñoom gis nga moom nee dañ maa eh, ci eh, riwaayu bële ñu ne la liñ gis sànq loolu la taxrij bi kii gis nga da ngay gis yeneen yi càllale yoo euh, version hadith ak yu niroog moom yoo xam dañ ciy mën a tiir ay leçon nee na dañ maa melale wussifa li rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ maa melale yonent saa salam waaw ma portrait fekk ma koy wër ba gis ko Arafat waaw mooy ak mooy di ngir am xam-xam xam-xam la doon xam-xamu ak xam-xamu lépp te am amul euh, profane ci l'islam waaw mooy sonn ngir am xam-xam loolu dafa nekk loo xam ne man la ñàkk waaw ndax maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib xam-xam bi nga war a xam muy xam-xam bu farata coono ba mu laaj loolu day nekk lu war nga def bu dee man ko waaw mu ñëw puus nit ñi waaw loolu it mooy xërkeeku ci indi waaw te xam ne xam-xam kër këri la alhamdulillah waaw <laughs> waaye gis nga nee ne gars yi di naan ma naan ma kiibe bu puusal leen soxla yoneen saa sa puusal puusal puusal naan ko puusalee puusal ci yoneen saa sa yoneen saa sa ne déedéet bàyyi leen daw rajul rajul waaw moo tax moom bokk na ci li nga xam ne noonu la ko saxaabaa bi melale doonu ñëwoon puus nit ñi kanamam waaw ilayka an ilayya ilayka an ilayka an ilayka an sori sori ku mu mën a gis ñu koy def loolu danaan leen bàyyi leen yeen def bàyyi leen ko mu ñëw waaw <laughs> waaw borom makaarimul axlaq bokk la ñi nga xam ne moom buñ nee nii tël garde corps yeeg di liife nit ñi wala sëriñ say génn di dóor nit ñi ay liif ñoom ñu koy gis te duñu wax dara wal iyaazu billah ba pare ñu ne kooku moo fi toogal yonente bi alayhi salaatu salaam wal iyaazu billah wal iyaazu billah man bu ko gisuloon sax ma ne boo gisu ko mais yenn yi da xam ne gis na ko parce buy ñëw la gaay yi xalal nga gis gaay bi dóor moo waroon te la waaw kenn du loolu nit sama sax te bëggatuma sax mu xew ndax rasulullahi sallallahu alayhi waaw mi tax ñu ne ci diine jiita moom la ñuy roy noonu la doon def kenn doon loon ndax kenn ci kanam ku mu mës gis nga def ko dina la tere kon nag man wàllu dul tere leen ko bu ma gisati lii fii bu mu àndateeg yéen waaw ngir di dóor fuul yi ñu lay xaajal déedéet waaw <laughs> mu ngi noonu kon kaw kaw bi agsi mu ne ko kiiwal mu ñëw moom itam ngir dina leerul mbir mi mu téye ci liñ naan laxaat bu gëléem gi téye waaw ngir ba leer ko ne yonent bi alayhi salaam du ko dégg waaw taxaw yonent bi alayhi ne ko maa ngi lay déglu mu ñëw laaj tamit laaj laaj bu leer nañ waaw lan mooy fab laaj <laughs> mu ne ko yaa rasul yaa rasulallah wala yaa muhammad sallallahu alayhi wasallam akhbirni bima yuqarribuni min aljanna wa yubaa'iduni min annaar waa lii leeru xabaare ma loo xamante ne moo may jegeel so soril ma sawara lii leeru waa billaahi leer na waaye lii kay leer na xam ngeen ne leer yàgg nañ ko fee wax <laughs> waaw <laughs> kon yeneen bi alei saatu xamal ko li ëpp njariñ nag muy clé li muy laaj caabi yu li mu bëgg jege àjjana sori safara wala jëf joo xam ne ci riwaay bi nekk ci euh, riyaadu saalihiin bi axbirnii bi amalin yudxilunii al-janna xabaare ma jëf joo xam ne moo may dugal àjjana mu wax ko kalima caadiya mooy ta'budullah wala tushriku bihi mooy tawhiid wéetal mooy caabi àjjana yeneen yépp day ñëw greffé wu ci ñoom ay jullit yooyu mooy li nga xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon pas-pas moo tax moom solo. waaw ak ah, ñoo ko sàggane léegi xamuñ ci dara jàpp nañ ne sax du ñuy jàng waaw ñoo tax ay délits tawhid kese ngay dégg nit ñi di wax ndax jànguñu ko pour ñoom nañ jël ay aaya nii di wax noonu rek di firi après dem alors que c'est pas ça kon pourquoi boroom xam-xamu euh, ilmu tawhid ah al fiqhul akbar ah mu nekk domaine ab matière bu ci charia mooy bi gën a rëy sax ndax moom ngay tàmbalee te mooy bi nga xam ne mooy fondement wu lépp bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon waaw te ñàkk koo xam gis nga dérive yi mu indi boo gisee ñun suñu réew yi ku fas saxal lu pas-pas bu bon wala jóge nee nag yonent nga sax nga gis ñu la topp te nee nañ gan ñi leen julli lañ waaw waaye it nit mën a jóge nee ñu ne diw moom ñoo ñu teggil julli ñu mën parce que tawhid lañ amul tawhid bu baax lañ amul diw mën a toog ñuy nettali naan diw moo ñu teggil woor ñu gëm di bañ a woor toog weer jot weeru koor nga bañ a woor foo ko teg parce que man diw ci ñoom diw laa bopp te di wootawoo sa bopp ci jullit lu tax parce que amoo tawhid bu baax amoo tawhid bu baax kooku mënul am tawhid bu baax en tout cas te ka la koy digal même bu deful ni yow moom tawhidam baaxul mooy newut ci dara laa la bëgg a wax voilà moo tax dafa nekk loo xamante ne nii lu importance la lu important d'une importance vraiment capitale primordiale waaw mais ñu sàggane ko moo tax dérive yu nekk ngay dégg dérive yu nekk waaw nan ngay jàppe yàlla lan moo jomb ci moom ay meloom lan mooy li nga xam ne dafa impossible waaw ak yi yell ci borom bi tabaaraka wa taala ak li yellut ci moom waaw ak ban pas-pas nga war a am ci yonent bi alayhi salaam waaw ak loo xamante ne nii malaaka yi nañ leen di gëme aljana ak alaaxira yu mel noonu ñooy dara Allahu akbar wal iyaadu billah kon yonent bi alayhi salaam wax ko lépp solo mooy clé bi. mooy jaamu yàlla te doo ko bokkaale mooy tawxiid mooy kalimatu laa ilaha illa allah waaw mu ne boo paree ci nag mu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy na may jaamoo na may laa ilaha illa allah nag kama koy xamal mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax moom mooy suñu intermédiaire suñu dig diggante borom beeg ñun li borom bi namm ci ñun ci moom la ko jaarale ngir mu jottali ñu kon nag koo foog nga gëm message bi ngay jox boo ko gëmul nan ngay defe lii la yàlla digal voilà wa tuqimu salat ngay taxawal julli nekkul li këpp këppal heure bu ma neexee def di ko respecté ci charte yi ak waxtu yëg lépp li mu laaj lépp nga koy respecté waaw di ko def ndax inna salata ci waxtoom yi kanat ala al mu'minina kitaban mawquta wa tuti zakat bu la borom bi xéewali ay xéewal yoo xam ne ah moo ci dellu ne la kat lii sama jaam gestul ñu mel ni yow di ay mbindeef ni yow waaye nag seen loxo joxul seen gannaaw nga defal leen lii te xam ne loolu dinaa la ko fay ëllëg man ngay lebal nga xalaat te def loolu te yàlla tax te nga bañ a nay a sox wal buxlu bañ laa dugg ak nay ak awaar ak avarice bañ laa dugg ba ngay ba ngay ba ngay teg ay xiyal ay pexe ngir bañ a génne zakat waaw loolu bu ko def del joxe zakat mu ne nag wa tasilu rahim waaw te nag ngay jokk li nga xamante ne mooy sa mbokk loolu nag mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw yeneen bi alei saatu salaam kaw kaw bii bi mu ñëwee mu koy wax li nga xam ne moo koy dugal amalin yadxulunil janna mu boole ci lii wa tasilu rahim moo daal imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne ay ci alminhaj tuhsinu ila aqaribaka ila aqaribika dhawi rahimika bima tayassara ala hasabi halika wa halihim min infaq waaw aw salam aw ziyara aw ta'a aw ta'atihim aw ghayri dhalik waaw mu ne mooy nga rafetal ci say jege ñaale ñi nga xam ne borom bee leen boole bu mu jurukaay ci li nga xam ne nag moo yebb solo yow sa xaal ak seen xaal waaw borom bi ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha borom bi du teg benn bakkan lu dul selon la mu ko jox waaw du la jox ay ay milliers d'euros ba pare naan la dépenseel dimbalil sa alal yi sa mbokk yi loo xam ne ay millions d'euros loolu borom bi du ko def waaw waaye it ka nga xam ne ci sa mbokk yi moom soxlawul ndimbalu alal kooku bu ko dimbalee ci lool seetal ñu ko dimbali moo tax ala hasabi xaalika selon yow sa manin sa xaal est yàlla Euh, xompal wërsëgam la wala ku mu yaatal la loolu lépp da ciy dox wa ak ña ngay dimbali waaw bu dee ne ka laaj moom moo la ëppale fuuf kooku jaru nga koy jox te xam nga ne soxlawu daa bëgg daa tàmm saa mariyaan rek kooku jaru nga koy jox dara mais ka soxla nga jox ko te yàlla tax waaw mu ngi noonu min infaqin loolu nag du ak doxe kese ci dépenser aw salaamin wala nuyu moom ñoom ñépp a ci yam waaw di neen nemmeeku nuyu bi tekkiwul foog ma gis ko mu gis ma yor nañ téléphone yi borom bi yombal na léeg-léeg nga bàyyi message comme ni ñu ko fi waxoon ci whatsapp yeeg snapchat yeeg telegram yeeg ñoom yooyu yi nga xam ne gis nga ne am nañ ko waaw aw ziyaara waaw di leen jokk tamit di rafetal ci ñoom di dem di leen seeti li leen ziyaare aw taatihim wala nga leen di topp bu dee leen di laa digal yenn yoo xam ne man nga ko te du la yàqal dara nga defal leen ko te yàlla tax aw xayri daalika wala yu mel noonu nga am waaw bëgg na dem fenn waaye doomam yi mu war a jëli école nag wala war naa dem fenn mais manu fa yóbbu xale yi yow nga amoo ki nga ne non garaawul andi leen wala dinaa ñëw toog ko ba kero ba heure ngay pare mu ne nii non non garaawul am naa kii bu mu ñëwee am na lu ma doon def mais damay ëndaale sama li ma doon def bu doon damay enregistrer comme sama classe bi ko ñëw enregistrer foofu bu dee mën naa ne wala mu ñëw waxtaan ak ñoom walaa nekk ak ñoom wala def ak ñoom ay activité wala ñu gis leneen wala ma génne leen ñu dem promener wu yooyu yëpp am solo nga defal ko ñi nga xam ne mooy sa mbokk la ak yu mel noonu anhu kon mu ngi noonu wa tasilu rahim kon lëkkaaleem ak buntu baa ngoog mooy dafa bokk ci yi nga xamante ne ci jëf yi nga xam ne ñooy dugal nit ki àjjana yonent bi alayhi salaam boole ko kaw kaw bi boroom xam-xam dañ naan amaana yonent salaam boroom da ko wan eh, moom nii daa xaw a am faay foofu ah, ci wàllu jokk mbokk moo tax mu ne ko surtout loolu nag waaye ci luñ doyal daal mooy loolu de toute façon ku ci am faay ku ci amul faay lépp mooy ne daa nekk li nga xamante ne nii eh, buntu jëf la joo xamante ne day dugal borom aji jëf ja li nga xam ne mooy aljana kon nag mu ngi noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu jël xadiis bi ñu tegu xadiis bi ñu tegu moom ma munoon leneen lu may def dañ ko ci teg parce que euh, daanaka gisoon nañ ko waaw gisoon nañ ko wala nañ ko ci teg nañ ko ci teg aywa kon mu ne wala noonu nañ daay bii di ñëw <laughs> may nañ daay bii di ñëw